bismillahi rahmaani rahim ñu ñëw ci nettali ñaar fukk bi ak juróom ñett sëriñ Tuubaa xaada am na ku mu masa a wax diw xanaa xamoo ni ba yàlla di bind sa jëmm àjjanaa tax dangay safaan waa ji ba yàlla di bind jëmmam sawaraa tax maa sempee ab géttam ca sawar siiw na yamxollaahu maa yashaa'u wa sunu boroom subhaanahu wa taala day bind di far ba tey lii sëriñ bi xaadalaho law maxtaaralahoo di wax naan sunu boroom yaatal na ma ci kaw nguuram gu nëbbu gi ak gu feeñ gi ci lii lay leere ndax ndegeem dañoo bindoon kii ngir sawara mu soppi ko moo lay xamal ni lu ko neex def yaa maalikal mulki lii wasaata duuna jawan fil mulki wal malakuti dahra yallahu lii sëriñ bi wax nag war naa tax ku nekk bañ a naagu tey sàmmoonteeg teggiin ndax noonu mu amee ni la safaan bi di am noonu mu amee ni la safaan bi di amee nit dina wax wala mu def lu ko tàbbal sawara te fekk dëkku fa woon boo déggee sunu borom subhaanahu wa taala naan wattaqu naara lati u'iddat lil mooy loolu safara yéefar yi ñoo ko tax a waaye na ngeen fa moytoo tàbbi ba tey yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sabi wa sallama nit ñi dara tàbbul leen sawara lu dul seen waxi caaxaan yi aalam ñu ngi ci nettali ñaar fukk bi ak juróom-ñeent soxna xarit Penda Diop waajuru Serigne Babacar Serigne Touba xaadalahu lahu maxtaaralahu waxoon na ko Babacar mii ci doom yi dooñ suul la ko saa borom boole waaye dee ko indi ma di ko ñaanal siiw na ñu ñëw di nettali fanweer bi soxna si nee na am na bis sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaar loxo ubbu yoral boppam caabi wax ni bu fi kenn bu ko fi kenn fekk ma dikk di fëgg ca kaw ba sëriñ bi génn ni ma lu mu doon bët yaa ngi xong mu mel ni ak soy ba mel ni ak soy xanaa fere yi waxuñu leen fii bu ma fi kenn fekk ma ni ko dégg naa ko waaye yaa ma waxoon dee ko andi ma di ko ñaanal suba ngoon mu ni dënn ba yàgg mu ni ma yow sax luy lore du jóge ci man di ñëw ci yow siiw na nettali fanweer bi ak benn mooy soxna si nee na bi sëriñ Babacar nelawee ma koy jooy jooy yu metti sëriñ Tuubaa xaadalahu laahu maxtaara lahoo ni ana kuy sunu borom fii ma ni ko man mii te su ma ko gisoon danaa ko jam ngànnaay la gën a aay moom mi yóbbu doomi sëriñ Tuubaa xaada lahu law maxtaara lahu sëriñ bi ni ko demul fenn daa nekk ci jaww ji siiw na sëriñ bi xaada lahu law maxtaara lahu boo gisee mu koy teel a xamal ni kii du yàgg àdduna daa bëggoon bu amee mu bañ koo bett lool bañ koo metti lool gis nga nii mu doon def bi mu làqoo ngir sopp sëriñ Tuubaa xaada lahu law maxtaara lahu kon xam nga ni bu ci xamutoon dara dana gën a doy waar ba tey soxna si loolu mu def ci fëgg gi li ko waral murid yi dañoo fonkoon ndigal Sëriñ Tuubaa xaal lahu maxtaaraloo lool ba mu jaraloon leen lu nekk lii ko sëriñ bi wax itam ni ko daa nekk ci jaww ji ci ngay xamee ne ruux yi duñ faatu mukk rawanteeg rawanteeg doomi sëriñ doomi sëriñ bi li tax warmaal ñëpp ak ami teggin baax lool moo di ruux yu mel noonu dañuy feeñaat ca jamono ju leen neex te kenn du leen xam ñu dul ñi amuko ràññee te duñu ko wax daa mel ni Sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaaloo sunu borom da koo dajale lu baax lépp su ko defee njabootam gi itam ku ci ne am na lu mu war a liggéey ci liggéeyam yi bu fekkee at yi mën na koo fekke loolu yi ruux gi war a liggéey mu nekk fi ba def ko bu ko at yi matalewul te mooy bu nekkee liggéey bu ñu war a liggéey ci lu mataar ñaar téeméeri at ca kanam mu làqu ci saahir ba booba mu feeñaat ci nam ko soobe def ko doog a làqu wallahu aalam